waaye it kene mooy Xudaybiya lay wax mooy ne sulxul Xudaybiya wala nga tudde ko wala li boroom xam-xam yi leen ci ñoom rahmatullahi alayhim di ko woowe umratul Xudaybiya loolu la la suñu boroom di wax ne mooy al fath moom lu tudde saar bii nii te moom lay nettali fii ñu ngi woon nag ci nettalib xare loolu na le muy uh, umra goo gële di loolu foofu la gisoon nañu fi yonent bi alayhi salaatu wassalaam àggee Xudaybiya ak li nga xam ne moo xewoon ci seydina Usmaan ibn Affan foofu lañu yemoon alayhi ridwaanur rahiimur rahmaan kon ginnaaw loolu nag bi mu jaayantee ñu après nag bi ñu jaayantee ba pare après ci lañu ci bi ci lañu gis ne ndekete mooy ne lañu ne woon faat nañ seydina Usmaan mbir yiw demewul woon noonu après seydina Usmaan ñëw waa Quraysh nag biñ newee foofale comme ni nga xamante ne nii mooy xadiis yi lii ñuy nettali nii nag al imaamul Buxaari rahmatullahi alayhi daal dina koy soloo ci xadiis bu gudd gudd mu ngi ci kuta kitaabu shuruut foo xam ne Seydina kii moo ko nekkale muy eh, muy mu ngi jaar ci Marwaan ibn al-Hakam ak ki nga xamante ne nii mooy almiswar ibn maxrama moom almiswar ibn maxrama saxaaba la woon radiyallahu anhu waaye marwaan moom nekkuloon saxaaba radiyallahu taala an almiswar ibn maxrama raxmatullahi ala marwaan kon nag bi nga xamante ne nii nag loolu la ñoom ci nettali boobu imaamul Buxaari indi na ko foofu nga gis ne lu bari ñoom li ñuy wax ci Seydina Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu lañ ko jëlee naka noonu al imaamu Malik solo na ko mu nekk tamit ci Sahihayni jaar ci Seydina Omar naka noonu tamit ki nga xam ne mooy Seydina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu moom itam nettali na ko waaye Seydina Jaabir ibn Abdillah radiyallahu anhuma it nettale na ko waaye seydina Sahlu bnu Hunayf moom itam radiyallahu anhu ñoom ñépp ay taalibe lañu woon ci yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi nettale nañ li ñuy wax al imaamu Muslim nag daf ci solo loo xam ne ci seydina Anas radiyallahu anhu xaadimu rasulillah alayhi afdalu salaati wassalaam mu ne bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam nekkee foofale waa Quraysh dañoo yónni am mbooloo boo xam ne war nañu ñoo mat ci quatre-vingts ñoo xamante ne juróom-ñetti fukk yu ay nit yoo xam ne ngir ñu dem daal di xool ci armée bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam du armée sax ndax xeex taxu leen a jóg ñu xool nan la ñuy dale seen kaw ngir cuq leen daal ba indi ba xare xam nañ ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam loolu taxu koo jóg ñooñu nag biñ ñëwee nag ñu ne leen nuus daal di leen teg loxo nag ñoom ñoo ñële ñu jàpp leen biñ leen nee nuus nag jàpp leen ginnaaw gi yonent bi daal di leen bàyyi ñu dem loolu am na laaya yoo xam ne ci biir saar bii daal alfath dina ko wax dinañu ci ñëw buñ ci àggee insha allahu taala kon ginnaaw bayaatu ridwaan ak yii nii yëpp yonent bi alayhi salaatu wassalaam toog foofale ca Xudaybiya di xaar ana waa Makka la ñuy def am benn mbooloo moo xam ne mu jóge ci waa Makka tekkoon ki nga xamante ne nii waaye bokk ci waasowu mag wi ne woon côté Makka di waa Xuzaa rahmatullah alayhi di Budayl ibn Warqa moom mu ànd ak benn mbooloo moom mujj na tuub Seydina Budayl mi ibn Warqa fathu Makka lay tuub bu ñuy ubbi Makka ci juróom-ñetteelu at bi bokkul ak lii ñuy gis nii de lii umratul Hudaybiya la ci juróom-benneelu at bu ko kenn jaawale moom mu ànd ak ay mbooloo ci waa Xuzaa jóge ci waa Quraysh daal di dem wax ak Yonent bi alayhi wassalaam fi mu nekk ci Xudaybiya ngir xam lu ko tax a jóg moo lan moo doon tànkam mu daal di leen wax ne man xeex taxumaa jóg ak yooyu ginnaaw gi ñoom ñu dellu daal di wax waa Quraysh comme que dafa ñoom dañu neexoo woon ak ñoom rawatina seen sang bi jamono yooyu di Abu Sufyaan ñu daal di koy wax ne ko ah mu leen gaawtu nag ci mbiru Muhammad mi alayhi salaatu wassalaam ndax xare taxu koo jóg dafa ñëw ngir umra ginnaaw gi keneen daal di jóge ci waa Makka di bi nga xam ne ci la ñëw nag yonent salaatu wassalaam daal di koy wax rek lu mel ni li mu wax waa Xuzaa ne ñoom Budayl ibn Warqa kenn taxu jë xeex taxu koo jóg ginnaaw gi kii léegi nag allié waa Makka yu mag yi di Ahaabiis ñu la waxoon ci jataayee génn mooy montagne boobu nekk ci suuf ña fa dëkk te nekkoon allié yu mag nekk ñoo xam ne ñoo waa Makka bokkoon mbuus ñoo doon ànd sax ci xare Badar ak Uhud yëpp ñoo doon ànd ñoom nag ñu yónni seen kilifa gu mag gi di al-Hulays ibn Alqama bi mu ñëwee mu wax ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam naka la ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam seen muy ñëw mu ne hee ñee ay kéede nit la koo xam ne moom mbiru yàlla yee ko neex ak mbiru kaaba geeg yooyu kon wane leen ah muy gàtt yi ñu fi indi yi ñu fi indi ngir rendi ko fii ci kaaba gi ba gisee yooyu nag mbir mi yéem ko lool ñëw daal di ñëw nag nag di nga xamante ne nii wax ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam daanaka sax jotu la agsi moom daal foofu ba mu gisee lool rek ci la daw dellu dem ci waa Quraysh ne leen nag di ngeen bàyyi kii nga xamante ne nii moom mooy xam Muhammad mii bàyyi leen ko mu ñëw ndax moom umra kese lay def xeex taxu koo jóg am ñenn ci waa Quraysh ne ko hé yow toogal yow ab kaw kaw ko boo xam ne xamoo dara xamoo dara ci géopolitique bu doon waxi tey mooy xamoo ni mu demee léegi nag comme que moo ne woon kilifaay ñooñu nag problème am mu ne leen hé yéen man ngeen di waxi nii na leen leer na di ngeen ko bàyyi mu ñëw wala man dinaa jóg ci seen kaw yéen waa Makka ñii kilifaay Makka yi nag ne ko ah déet waay waay ay xolay sa def noonu bàyyil rek ñu wax ak moom garaawul bul jàppe kii wax li mu waxe noonu ginnaaw gi ñuy keneen ñu yónni keneen koo xam ne seen mbokk la bu lëkkoon Taayif di Seydina Urwa ibn Mas'ud moom mujj naa tuub moom tamit mais jamono yuy tuubul ci waa Taayif la bokkoon moom ba mu déggee dafa jóge Taayif ñëw ngir jàppale nijaayam yi ndax moom yaayam Makka la dëkkoon ci waa Umayya la bokkoon muy waa kër ñoom Seydina Abu Sufyan ibn Harb di sangu Makka mu jóge ñëw nag bi mu ñëwee ñoom nag ñu daal di koy yebal moon di njabootam ak yépp ngir jàppale leen mu dem di wax ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam gisaale fa sahaaba yi radiyallahu anhum ni nga xam ne noonu la ñuy moom ak weg giñ ko weg ni ñuy doxaleek moom bu waxee ni ñuy dégloo duñu ko buqi seen bët yi di ko xool te yonent bi alayhi salaatu wassalaam bu bu tiflee sax balaa tifli bee laal suuf gaa yi dañ ko doon jël di ko diwoo ak yooyu yëpp mu dem bi mu gisee lool mbir mi yéem ko lool mu dem nettali ko waa Makka ne man wallahi ne leen maa ngi wàcc yàlla ne wan de dem naa ci Najaasi muy buuru Éthiopie dem naa ci Qaysar di buuru Rome byzantin yi waaye dem naa ci Kisra mi nga xam ne moo nekkoon buuru Perse yi waaye maa ngi wàcc yàlla man nii di Urwat ibn Mas'ud maa ra'aytu masumaa gis ay nit mukk ñuy màggal kal ke leen jiite comme ni nga xamante ne nii saxaaba yi Sayyidina yonent yi alayhi salaatu wassalaam wa radiyallahu anhum noonu lañ koy màggalee léegi nag bi ñu paree nag mu wax leen leneen kon nag moom de am na yu ma wax yoo xamante ne nii nag gis naa ne lu baax la ndax moom nee na umra ko tax a jóg defu fi dara kon nag a ah, nangu leen lool mu leen wax waa Quraysh nag biñ xamee ne kon nag ñu leer lu xam ne lii lépp xeex taxu koo jóg ñu yónni nag ki nga xam ne mooy seen benn ci seen kilifa yi di Suhayl ibn Amr al-Amiri ibn nekkoon doomu nekkoon ci sutulu ay yi bokk ci waa Quraysh mu ñëw nag gis ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax ak moom négocier ak moom waa Makka nag ne ko demal nag nga wax ak ñoom nga jeexal ak moom akoor yi poñ yi ñuy d'accord waaye na nga fexe loo wax ak moom mooy moom ren du fi dugg mooy nii mu ñëw nii manula umra tey léegi nag demal nga wax ak moom moom la Suhayl ibn bi nga xam ne ci la agsi nag yonente bi alayhi salaatu salaam seen ko comme que Suhayl mooy mooy mooy tuuti lu ñu tuutil comme lu yomb asah sahlun mooy lu yomb mu ne ah seen mbir yomb na ndax kële di ñëw bi mu ñëwee nag mu wax ak yonente bi alayhi salaatu wassalaam ba ñu d'accord ci ay kàddu waa Makka nag ñoo doon imposer di wax seeni mbir léegi nag yonente bi alayhi salaatu wa wassalaam di négo di négocier ak ñoom biram yéer li ñu xam ne moom lañ d'accord ñu ne kon dañuy aj xare yi xare dootul am diggante yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak waa Makk fukki at dix ans de paix kon am na léegi nag ginnaaw gi beneen poñ bi mooy pépp koo xam ne jóge na ci seydinaa muhammad alayhi salaatu salaam daal di fay jóge ñëw Quraysh kenn du la ko delloo waaye képp koo xam ne dafa jóge fii ci waa Quraysh ñëw foofu bu dee ni kilifaam àndu ci danga ko koy delloo par force rek ñu koy delloo ñu ne lool beneen mbir la ñu ne beneen poñ boo xamante ne nii moom dañ koy dañ ko ci dañ dañ ko ci boole mooy ne képp ci arab yi bëgg na mooy ci yeneen waaso yu arab yi bëgg naa ànd ci accord bii ànd ak yow Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam dak mën na koo def képp koo xam ne ñun la bëgg àndal mooy mu ànd ak ñun ci la waa Xuzaa ànd woon ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam waa Banu Bakr daal di ànd ak waa Quraysh te loolu gisoon nañ ko ci suuratul Mumtahana loolu comme jarul ñu ciy ñëwaat mooy daal loolu moom leeraloon nañ ko foofale bi nga xamante ne nii ci lañ doon tudd loolu le beneen bi nga xamante ne nii nag mooy poñ bi gina beneen bi mooy ñu ne ko nag da ngay dellu sa at mii nii moom doo fi dugg moom mooy ne doo mën a umra ba ël ba dawin mooy ci juróom-ñaareelu at bi ci gàddaayam bi moom alayhi salaatu wassalaam nga ñëw ngir umra ñun waa Màkka dinañu génn ñetti fan may la dëkk bi nga umra boo paree nag jëlal say bagage nga dem sa yoon yow sayyidina Muhammad alayhi salaatu wassalaam te bu ngeen di ñëw nag seen jaasi yi na ngeen yer jaasi yi nga xam ne kuy voyage yi moom lay faggo moom lay protéger boppam kese di aaro waaye kenn du fi dugg ak jaasi boo xam ne jaasi xeex la ci loolu lañ nangu ñu ne nag mbir maa ngoog te tamit amul waraate de te kenn du trahir li nga xam ne mooy poñ yi ñu ne waaw loolu lañ d'accord biñ ko d'accordé nag ñu ne aywa nañ ko bind yeneen yonent bi alayhi salaatu wassalaam woo Seydina Ali ibn Abi Taalib ne bi ñuy bind ne ko bindal bismillahi rahmaani rahiim Seydina Suhayl ne man xaw ma koy rahmaan déedéet bindal bismika allahumma mu ne bindal lii la yonent bi alayhi salaatu wassalaam d'accord muy Muhammad ibn Abdillah moo Muhammad eh, rasul eh, eh, rasulullah sallallahu alayhi wasallam Seydina Suhayl ne ko mukk rasulullah fen buñ xamoon na yow ndaw yàlla nga dinañ xareek yow dindil nga bind ko na ko doon bind ibn Abdillah mu ne Seydina Ali kon effacé Seydina Ali ne ko dara laa effacé wul ne yonent bi alayhi salaam ma effacé fenn mu ne ko waaw wan ma kon fan nga ko bind mu wan ko ko mu daal di koy effacé ci noonu la ñu ko bindee diñ koy bind nag affaire yi mer loo leen am benn doomu Seydina Suhayl mii doon bind kii yi muy Abu Jandal bokkoon jullit la woon waaye dañ ko jàppoon biir Makka di ko mbugal te yeew ko ci ay chaîne mu jóge foofu diree ko ba agsi yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne baayam ah may ma kii nag kii accords yi ñu ngi koy bind pareeguñ mu ne ko boo ma ko delloo delloowul kii boo ko jëlee dootuma defatee yaw benn accord mu ne kon su yow Abu Jandal delluwaatal ci waa Makka Seydina Omar daal di mer na yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax yi ndax nekkuñ ci dëgg mu ñoom ñu nekk ci caaxaat ba yooyu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko waaw mu ne ko lu taw du waxoon nga ñu dañuy ñëw umra mu ne ko est-ce que laa waxoonum at mii la mu ne ko déedéet mu dem wax loolu après laaj Seydina Abu Bakar mu wax ko lu mel noonu loolu nag jullit ñi nekk nag ci njàqare gu